ma'a al-faraa'id wa bayaani aqallihaa wa akmalihaa wa maa baynahumaa kon al-imaam al-haafiz an-Nawawi rahimahullah ginnaaw bi ñu jeexalee ci suñu jotaay bi ñu génn walillaahi alhamdu wal minna euh, chapitre cent quatre-vingt-quatorze doon wax ci ngëneelu sàppe bu njëkk bi ak digle yuñ digle ñu koy mottali ak ba nu mu jeexe xadis bi mujjoon a gis moo doon xadis Seydina Abu Mawlana Abu Hurayra dañu boole woon ñetti xadis mais bi ci mujjoon moo doon xadis mille quatre-vingt-seize mu ne woon wa an Abi Hurayrata radiyallahu anhu annahu qaala qaala rasuulullahi sallallahu alayhi wa sallam wassitul imaam wasuddul xalal walillahi alhamdu wal minna tey ñu war a jël chapitre bu bees di buntu bu bees ba léegi ñu ngi ci kitaabul fadaa'il buntu gëne téeram gëneel yi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 moo tax mu ne ar-ratibati ma'al fara'id ay façon julli la yoo xam ne ci fara'id yi la du du du ci fara'id yi fara'id yi xam nañ leen mooy julli tisbaar ñeenti rakkaay tisbaar ñeenti rakkaay tàkkusaan ñetti rakkaay timis ñeenti rakkaay gée ak ñaari rakkaay euh, suba lii mooy farata yi léegi nag dafa am ay naafila yoo xam ne ay nawaafil yoo xam ne dañ leen a toftale ak ñoom wala li ëpp ci ñoom wala foo xam ci kanamam lay nekk wala ci gannaawu yi walla ci ñaar yëpp loolu nag sunna yooyu nga xam ne dafa baax a def nekk loo xamante ne nii lu lu lu bàyyi xel la waaw nag yonent bàyyi saar nekk loo xam ne da koo jàngale ba pare nekkoon koo xam ne da ci doon sax yooyee nag Euh, euh, euh, moom la al imaam di leeral fii waaw moom la al imaam di leeral fii mu ne baabu di wax seen gëneel rawatina seen gëneel ñoom julli yooyee gëneel yi nga xam ne ñoo ci nekk ñu bañ koo sàggane waaw ñu bañ koo sàggane ne ah bon man daal sawaay farata daal la ma yàlla de waaw en tout cas kanta ay eh, nekk fi di kii moom yooyu yooyu sonal bu ma ko c'est pas grave nga bañ a def waaw bul wax loolu parce que gisoon nañu xadis mille quatre-vingt-six boo ko fàttale ko saydna abu hurayra waxoon na inna awwala yonent saa sallam nee na inna awwala ma yuhaasabu bihi al-abdu yawma al-qiyaamati min amalihi salaatu fa in saluhat wa anjaha wa in fasadat faqad xaaba wa xasira mu ne woon gisoon nañ ba ni mu jeexe dinañ ñëw lii gën a tax ñu rek ñu indiwaat xadis mu ne Seydina Abu Hurayra mu ne yeneen saa salaam nee waaw li ëpp li njëkk li ñuy àtte jaam bi yawmal qiyaam ci ay jëfam moo julleem bu dee baax na julli baax na très bien na correct na kooku de texe na te gañewu na te tonewu na Allahu akbar waaw te loolu mu ngi woon chapitre cent quatre-vingt-treize lañ ko gisoon voilà hadith mille quatre-vingt-un waaye wa in fasadat bu yàqoo faqad xaaba wa xasir kooku kuttus na ta perte na fa in intaqasa côté bii moo gën a fa in intaqasa min faridatihi shay'un qaala rabbu azza wa jalla unzuru hal li abdi min tatawwu fa biha man taqasa min al farida waaw mu ne bu dee ne dañoo gis ne farata yam fi waxoon léegi ne loolu mooy farata yi yàlla teg tisbaar ba faj ba suba ñu gis ne matul am na problème am na wàññeeku wàññeeku borom bi tabaaraka wa taala danaan xool leen ndax sama jaam bi am na ay tatawwu yoo xam ne ay surrogatoire la mooy ay yoo xam ne ay nawaafil ay naafile yum defoon ci wàllu julli bu ko defee ñu daal di koy mottali li nga xam ne moom moo wàññeeku ci fay farataam loolu moo tax lii gëneelam ëpp ëpp naa doya dal waaw waaw parce que ëllëg kat sa julli yii suñu julli yii li yàlla xam doy na <laughs> farataal na ko suñu kaw de waaye ni ñu koy defe <laughs> ñun ci suñu bopp léeg-léeg dinañ julli ba pare xam ne ah <laughs> ñaan yàlla mu réparer rek waaye suñu julli yii wala yii sax bu ëppul ci suñu yos ki yaa problème waa léegi la nga xam ne moo koy mottali moom la borom bi di laaj bu ëllëgee bu gisee ay rëq-rëq ci sa julli joojee ji farata yooyee sa farataay jëmm mu neen xool leen ndax amul yoo xam ne yu mu defoon ay nawaafil loolu est-ce que jar naa euh, sàggane moom lañ doon wax pono de secours pono de secours doo ko sàggane <laughs> xam nga oto moom ñeenti pono la mais doon ah man daal ñeenti pënu mooy farata ci oto walla man daal mooy obligatoire ci oto tegu naa ci tali bi kanta ay pono de secours moom mooy tatawwu ji non loolu moom soxlaw ma ko waaw bu fi nee sax ma dindi sànni wala duma dem uti ko buñ ne oto bu nekk da nga koy uti yow nga bañ koo uti mais nag bon yaay seet bu la neexee di nga xam bés boo crevé ci yoon bi <laughs> wallahi sa bono bi tëjee bu tojee bu boobaa di ñu rëccu foo xamante ne ñi rëccu nag day wees kon nag jëm ba yawmal qiyaam say julli farata matul ñu ne nañ leen xool ci ay euh, euh, naafilaan amoo fa dara loolu jar naa bàyyi xel kon lii dafa am solo baabu buntu fadli sunani raatiba ma'al faraa'id waaw ngëneelu sunna yi nga xam ne sunna yooyu nag julli la la wax mooy sunna julli yi yi nga xam ne dañ koo toftale ak farata yi wa bayaani bunt bii dama koo samp man al imaamu Nawawi rahimahullah ngir leeral aqalliha li ci gën a néew ci sunanu raatiba yi ñaata lañu loolu dinañ ci ñëw insha allah dina dina la ko leeral moo ci gën a mat ñaata la loolu ñaata lañu dina la dina la ko leeral insha allah wa ma baynahuma ak li nekk ci diggante boobu diggante li gën tuuti ak li gën a mooy leneen li li nekk seen diggante waaw kon noonu lu tuddee bunt bi al imaamu rahimahullah indiwul fii ci kanamu bunt bi benn laaya e, lim fi indi mooy ñetti xadiis waaw nga xam ne yu wax la mbir yi mu jeex nga xam nooy kon mu commencé ko xadiis mille quatre vingt mu naan ummi al-mu'miniin ummi habibata ramlata binti abi sufyaan radiyallahu anhuma annaha qaalat sami'tu rasulallahi sallallahu alayhi wa sallam yaqul ma min abdin muslimin yusalli lillahi ta'ala kulla yawmin thintay asharata rak'atan tatawwu'an thintay asharata rak'atan tatawwu'an ghayra fariidatin illa bana allahu ta'ala lahu baytan fil janna aw illaa buniya lahu baytun fil janna rawaahu muslim rahimahullahu taala kon al imaam al haafiz mu indi xadis bu njëkk bi mu ne an ummil mu'miniina mu ngi jële ci nday jullit ñi nan la tuddoon ummi Habibata loolu moo doon dàkkante la ummu Habiba waaye nu mu tuddoon mu ne la Ramla waaw. Ramla la tuddoon binti di doomi Abi Sufyan di Abu Sufyan Saxr ibn Harb sayyidu Quraysh waaw muy sœur la ci euh, euh, Muawiya bint ibn Abi Sufyan euh, radiyallahu anil jami' kon sayyidatuna Ummu Habiba nekkoon soxna ci Yonent bi alayhi salaam di Ramla bint Abi Sufyan mu jële ci annaha qaalat nee na sami'tu man ramla de dégg naa rasulallahi ndawal yàlla li sallallahu alayhi wa sallam ma min abidin amul benn jaam muslimin boo xam ne boo wommatul boroomam la jullit la yusalli lillahi taala boo xam ne dafay jullil waaye lillahi taala voilà <laughs> waaw yéenee ko ngir yàlla mi nga xam ne moo kawe te yéegul kulla yawmin bés bu nekk nag mu saxool sintay ñaar asharata dix ñaar ak fukk muy ñaar fukk maanaam ñaar ak fukk fukk ak ñaar ñaar ak fukk fukk ak <laughs> ci français waaw ñaar ak fukk muy fukk ak ñaar rakatan ay rakka tatawwan loo xam ne du du ah loo xam ne da koy def ngir coobarewu waaw ci coobareem kese la ko teg waaw fii mu ne da koo def ngir rek sopp boromam tabaraka wa taala yoo xam ne mu leeral tatawwu mooy ghayra faridatin yoo xam ne nag mooy du ñu farata <laughs> waaw du benn ci farata yi illaa ku ku saxool yi illaa ludul ne banallahu taala borom bi nga xam ne moo kawete yéegudde dina ko tabaxal lahu ñeel waajoojee wala ndaw soosee baytan wala jinne boobee di ko def baytan ab kër fil jannati ci àjjana aw wala boog illaa ludul buniya mu def ko siratul majhul dees na ko tabaxal lahu ñeel ko baytun ab néeg ak pale ab njindi fil jannati ci biir ajjana allahu akbar mu ne rawahu hadis bi soloo na ko muslim al imamu abul husayn muslim ibn al hajjaj rahmatullahi alayhi léegi laaj bu njëkk bi mooy est ce que moom dong moo ko solo ñu ne la déedéet sëriñam al imamu ahmad ibn muhammad ibn hanbal rahmatullahi alayhi daal di woon na koy solo ci lu jiitu na ko noon al imaamu Abu Daawuda solo na ko al imaam at-Tirmidhi mooy waa sunanul arbaa ñoom ñëpp ko solo imaamu Nasaa'i nag moo ci ëpp version yu mu indi moom dañuy indi indi yu bëri bëri bëri bëri waaw moom la dajale te na dajale ñoom waaw boo ñëwee ci sunanul Nasaa'i à partir de hadis mille huit cent mille mille huit cent ba mille huit cent dix lu lépp ci hadis bi ay version yu ñëw le léegi kon waa sunanul arbaa kon imaamul Buxaari kese ci waa kutubu sitta moom moo ci newul waaw ñoo ko solo ak imaam Muslim ak sëriñ imaam Muslim al imaam Ahmad ibn Muhammad al imaam Muslim Abul Husayn moom euh, euh, xam nga imaam Muslim rahmatullahi alayhi euh, bon bi hmm? Euh, mooy bii rek ko di kitaabul masaajidi wa baabu fadli sunani raatiba qabla al-faraa'idi wa ba'dahunna wa bayaani adadihinna gis nga imaamu Nawawi moo ko tudde baabu buntu kitaabul masaajid waxoon naa la imaam Muslim kitaab yi wa mawaadi'i salaa julli baabu buntu fadli sunani raatiba ngëneelu sunna julli sunna yooyu ñu toftale ci farata qabla al laata. farata yi wa baax yi nag seen ginnaaw ndax yenn yi comme niñ la ko waxoon dañuy tàmbali laata farata bi la am yoo xam ne après la am yoo xam ne après ak après farata bi avant laata farata bi ak après la waaw mu ne wa bayaani ak bunt bi di leeral adadihin na ñaata lañu mu a haddathana Muhammad ibn Umar ibn Numayr am na Muhammad a Abdillah ibn mu ne nettali nañu suñu sëriñ di Muhammad ibn Abdillah ibn Numayr di alhamadaniyu abou abdirahman alkoufiyu alhafidu siyo woon ci ibnu noumair rahimahullahu taala qaala mu ne haddathana abou khalid imam muslim mu ne yaani souleyman ibn hayyan mu ne ki ñu nettal ma abou khalid di souleyman ibn hayyan al azdiyu al ahmaru alkoufi aljaafariyu rahimahullah génn àddina la 190 kanta muhammad ibn Abdullah ibn Numayr moom mu ngi génn àddina la dans deux cent trente-quatre rahmatullah alayhima an Daawud kon Abu Xaalid yaani Sulaymaan ibn Hayyaan an Daawud ibn Abi Hind mu jël ko ci naan Daawud ibn Abi Hind Diinaar ibn Azaafir Abu Bakr ibn Abu Muhammad al-Khurasani moom al-Qushayri mawlaahum al-Basri al-Khurasani génn àddina la cent quarante rahmatullahi alayhi an an-Nu'man ibn Salim jële ko ci ko naan an-Nu'man ibn Salim rahimahullahu ta'ala imam al-Hafiz Ibn Hajar neena thiqa rahmatullahi at-Ta'ifi at-Ta'ifi rahimahullah moom nag amoon kañ la gën a àddina nag la génn àddina an Amr ibn Aws mu jële ko ci ko naan Amr ibn Aws di Amr ibn Aws ibn Abi Aws Hudhayfa Athaqafiyu Taa'ifiyu al-Makkiyu rahimahullah génn àddina la après après l'an quatre-vingt-dix rahmatullahi alayhi ah, an léegi Amr ibn Aws mu ne qaala mu ne haddathanii nettali na ma an Basa ibn Abi Sufyaan mu ne nettali ma ki nga xam ne mooy an Basa di doomi Abi Sufyaan mooy Abu Sufyaan bële nga xam ne biñ waxoon sànq di yaayu yaayu jullit ñi di papa yaayu jullit ñi Ummu Habiba moo jur kii tamit kii frère ummu Habiba ak Muawiya muy Anbasata ibn Abi Sufyan eh, eh, Saxr ibn Harb ibn Umayya al-Qurashi al-Umawi Abul Walid ñi ne Abu Uthman ñi ne Abu Amir eh, rahimahullah moom mi am nañu naan gis na Yonent sallallahu alayhi wasallam doomu Abu Sufyan la mais am nañu ne non non non non al imaam Abu Nu'aym rahimahullah dane boroom xam-xam yi imaam yi dëppoo nañu ko ne moom taabi'i la waaw taabi'i la du du du saxaaba waaw ma jotul gis yeneen saa salaam jot na yeneen saa salaam nag mooy jote na ko yeneen saa salaam bi muy dund moom mii mu ngi waaye jotu koo gis voilà masu koo gis voilà waaw <laughs> akbar Abu Nu'aym leeral lool al-Asbahaani ne adraka an-nabi sallallahu waaye wala tasihhu lahu suhba wala ru'ya waaw mais ru'ya boobu mooy soxba rek <laughs> voilà day day leeral day feddal mu ne daj dab na dund yonent saa sallam mais wirul que ne ànd naa yonent saa sallam waaye sax gis na ko wala séen na ko non voilà kon mu ngi noone ànd euh, ba sax nekkoon kon frère ci Muawiya ak kii nga xam ne mooy ki mu jële xadis bi mu ne kon haddathanii Anbasatu ibn Abi Sufyaan fii maradihi alladhii maata fiihi bi hadiithin yatasaaru ilayhi mu ne Anbasatu de man Amr ibn Aws moo ma nettali ci feebaram bi nga xam ne ci la génn àddina moom nag Taayif la génn àddina ko euh, euh, fekk dafa ñëwoon bon am na beneen càllale boo xam ne euh, bon wala loolu taxu ñoo jug voilà <laughs> <laughs> waaw kon ci feebaram bi nga xam ne ci la génn àddina ci la ko nettali ci xadiis boo xam ne nag da cee béggoon bégg waaye ndeysaan bi ma koy nettali moom an basa waaw xadiis la boo xam ne daal aka cee bégg waaw waaw ndax mbégte yi ci nekk ak ni mu yombe quoi jafewul waaw jafewul dara léegi mu ne eh, qaala mu ne ko mu ne ma lii la ma wax man Amru ibn Aws mu ne ma sami'tu dégg naa Umma Habibata mooy sërëm mu ne Umma Habiba taqul dégg naa Umma Habiba di Ramla bint Abi Sufyan Saxr ibn Harb ibn Umayya al-Qurashiyya al-Umawiyya Umma Habiba nekkoon yaay ci jullit ñi génn àddina la 42 am na nag ñu wute ci loolee am na ñu wax ne 44 ñi ne 49 ñi ne 59 wallahu taala alam léegi moom mu ne mu ne damaa dégg sama sœur bi di Ummu Habiba di ndawi jullit ñi taqulu mu ne sami'tu rasulallahi sallallahu alayhi wasallam yaqul mu ne dégg naa yeneen saa sallam mu naan yaqulu man salla ithnay asharata rak'atan fi yawmin wa layla hmm? xam nga <coughs> Riyad bi Hmm? ma min abdin muslimin yusalli lillahi taala kulla yawmin sinta ashara raka fii dane loolu nag ñëw na de ci riwaaya yi waaw mooy bi ci bi ci imam muslim teg boobu tam jaar ci muhammad ibn bashar mu jëla ko ci muhammad ibn ja'far mu jaar ci shu'ba ñu ñëwaat ci an-Nu'man ibn Salim mi ñu gis fii mu continue Amr ibn Aws mu jële ci Anbas an ummil mu'minin zawji nabi sallallahu alayhi wa sallam annaha qalat sami'tu rasulullah sallallahu alayhi wa sallam yaqul ma min abdin muslimin yusalli lillahi kulla yawmin thintay asharata rak'a tatawwan ghayra faridatin illa bana allahu lahu baytan fil janna aw illa buniya lahu baytun fil janna qalat ummu Habiba fama barihtu usallihinna ba'd wa qala Amr ma barihtu usallihinna ba'd wa qaala an-Nu'man mithla loolu mooy kàddu yi ñu am ci Riyad bi mooy deuxième bi ci bunt bi bi imaamu Muslim jëkkee indi bu euh, hadis bii ñu nekk nii dañ tàmbalee ko moom la ci teg bi mooy kàddu yi nga xam ne moom la ñëw ci Riyad bi mais bii dañuy leeral parce que fee leeralul Anbasa Amr ibn Aws leeralul foofu ci ban circonstance la ko Anbasa waxoon alors que bii daa am loolu waaw euh, te loolu dafa baax tamit ci njàngat yi mooy ñu xam ne bi muy waaj a génn àddina la ko wax ba pare bëggoon ci léegi nag foofu kon nañ delluwaat foofu kon gis nañ kàddu yi riyaat bi gis nañu ko mu ne moom dégg na yeneen saa salaam mu naan man salla képp ku julli isnatay asharata raka waaw ku képp koo xam ne dafa julli douze fukk ak ñaar raka fii yawmin la layla fii yawmin wa layla nag mooy mooy bis bi rek waaw mooy vingt-quatre yi buniya lahu bihinna baytun fil janna dees na ko dabaxal jaare ko ca jëfam ju rafet joojee di julli yooyee mu def ab kër ab pale du benn néeg boo xam ne lañ lay non ab pale <laughs> waaw boo xamante ne fil jannati ca àjjana qaalat ummu habiba léegi ummu habiba bi mu waxee li dane radiyallahu anha fama taraktuhunna mundu sami'tuhunna min rasulillahi sallallahu alayhi wasallam mu ne gis nga ba ma déggee kàddu googee yeneen saa saam wax fukk ak ñaari rakk yooyu ba ma ko déggee ba nii ma koy wax yow an basa di sama rakk bawuma ko wa qaala an basatu tamit ne radiyallahu anhu fama taraktuhunna mundu sami'tuhunna min ummi habiba hi man tamit ba ma ko déggee ba ma ko déggee ba léegi bawuma ko ba ma ko déggee ci sama sœur bi di ndayu julli ñu ummu habiba radiyallahu anhuma wa qaala Amr ibn Aws Amr ibn Aws Amr ibn Aws mi jële xadis bi ci Anbasa mu ne man itam maa taraktuhunna mundu sami'tuhunna min Anbasata mu ne man itam bawuma leen de depuis ma dégg xadis bi jële ko ci Anbasa wa qaala an-Nu'man ibn Salim an-Nu'man ibn Salim mi jële xadis bi ci Amr ibn Aws mu ne man itam maa taraktuhunna bàyyiwu ma leen juróom fukk ak ñaari rakka yooyee ma ne mundu depuis sami'tuhunna laa leen dégg min Amr ibn Aws ci Amr ibn Aws fii nag la yem léegi nga ne ma ah Daawuud Abi Hind nag ah loolu nag fii la yem saa <laughs> dégg ñu moom mu wax ko nii Abu Xaalid nii Muhammad ibn Abdillah ibn Numayr en tout cas lii nii la <laughs> gis nga càllale gi ni yi lañ naan ci xam-xamu xadis musalsal musalsalun qul ma ala wasfin ata mithlu ama wallahi anbani alfata kadaka qad haddathanihi qa'ima aw ba'da an tahaddath aw ana aw ba'da an haddathani tabassama voilà la sahibul bayquni ya wax ne musalsalun ma hu ma ala wasfin ata loo xam day ñëw ci melo loolu benn façon la mithlu ama wallahi anbani alfata waaw wax loolee day nekk musalsal daal nekk loo xam ne qawliya waaye euh, du tout le temps qawliya kese lay nekk man na nekk tamit musalsal bil fi'liya bam may kii ba ma koy jàngal dafa dafa doon muuñ léegi xadiis ba tam koy jàngal tamit ne man sama sëriñ ba ba ma ko doon jàngal dafa muuñ ma muuñ loolu melo la wala boog dafa def dara yëkkati loxo wala mu toog waaw man itam damaa toog wala ba dama ko doon jàngal ba mu ñëwee ba àgg ci fii mu mu sukk ay batu ooma man itam noonu bu ko defee ñi ko jële ci moom di ko def noonu muy dem loolu lañ naan musalsal hmm? voilà <coughs> lu ama wallahi am baanil fata kazaka qad haddathanihi qa'ima ba jàngal xadis dafa taxaw aw ba'da an haddathani wala ginnaaw ba ma nettalee xadis bi tabassama moom la imam as-Suyuti naan huwa alladhi isnaduhu rijala qad taaba'u fi sifatin aw haala fi'liyatin qawliyatin kilayhima lahum aw lil hadith fima qussima wa xayruhu dallu ala al-wasfi wa min hmm, mufaadihi ziyaadatu dabti zukin voilà moom noonu la ko waxe boroom euh, al alfiya al imaam as-Suyuti mu ne mooy nga xam ne isnaadam góor ña nekk ca càllale ba en tout cas ñi ci ëpp qad taaba'u fi sifatin dañoo toppalante ci benn melo aw xaala wala xaal wala état mooy liñ la wax tabassum muuñ wala wala euh, euh, euh, keroog ba ma koy wax wala nangam ak nangam moo yooyu fi'liya xaal boo xam nag moo xam jëf la comme liñ waxoon qawliya wala boog mu am loo xam dama ko wax da koo wax waaw bii ñun nag ci bii ci wax la mooy musalsal bi yaay Ummu Habiba radiyallahu anha dane man ba ma ko déggee ba léegi ma ko maa fa loolu muy nga gis muy ñëw tout le ñi ko solo en tout cas ba ci ki nga xam ne mooy Amr ibn Aws eh, non non an-Nu'man ibn Salim tout le même chose la ñuy wax ma taraktuhunna mundu sami'tuhunna waaw ma taraktuhunna mundu sami'tuhunna ma taraktuhunna mundu sami'tuhunna dégg bàyyiwuma ko dégg bi ma ko dégg léegi nag ki ngay ko dégg di wuute sayyidatu Ummu Habiba ci sayyidul bashari alayhi salaatu wassalam la ko jëlee kanta Anbasa moom ci siiram di yaay Ummu Habiba kanta Amr ibn Aws moom ci Anbasatu kanta ki nga xamante ne nii mooy an-Nu'man moom mu jële ko ci Amr ibn Aws radiyallahu anil jami' kon lii mooy musalsal waaw waaw musalsal lii mooy li nga xamante ne mooy musalsal waaw <laughs> day wane rek takk ji nga xam ne ñoom noonu lañ takke woon wax ji waaw ak tamit di gën <clears throat> Euh, li nga xam ne mooy xadis boobee waaw ak ñoom ni takk gi ñu ko takkal kon nii lañu ko solowee al imaamu muslim abul xuseyn gis nañ partie bi nga xam ne moo ñëw ci euh, kàddu riyaad bi ni mu ñëwee léegi nag walillahi alhamdu wal minna ba ñu gisee lii <coughs> kon nii la ko solo léegi mooy xadis bi euh, bala ñoo jàll ci nañ taxawagul ba léegi ci taxriij bi mooy boo seetloo mais juróom-ñaari yi non fukk ak ñaari rakka yi fii leeralu ko de yaay Ummu Habiba xadiisam bii leeralul affaire bi te imaam dañu ne <laughs> dane baabu fadli sunani ratibati ma al wa bayaani aqalliha wa akmaliha wa ma baynahuma waaw leeral ba ca gën a ka ba ci gën a tuuti bi ci gën a mat ak la nekk seen diggante mais bii leeralu la ah. waaw leeralu ko de ndax rek dane kul la xam nañ lenn peut-être leeral na lenn loolu loolu dëgg la mooy douze la waaw bii moom nee nañu douze la mooy fukk ñaari ràkka la mais détaillé mooy douze yooyu damay ñëw taxaw rek léegi xool man julli farata yi bu ma neex ma tànn rek daal di fay julli loo xam ne daal na mat douze julli ci bii julli ci te tisbaar tàkkusaan dañuy euh, géej fajar mu ñëw rek euh, naa ko dispatché nu mu ma neexee douze xam nga loolu leeralu ko fii loolu laa la bëgg a wax mooy dafa am ak ak ak ak xeetu ijmal ak lëmu ginnaaw bi mu la waxee nombre bi nga xam ko waaw loolu benn affaire la waaw loolu mooy euh, jotu la leer fii léegi nag mu des mu des kon euh, loolu loolu ñun nan la ñuy xame ne lu ñuy xame affaire bi ñu ne la bon imaamu yi euh, moo ko leeral riwaaye wax parce que wax nañ la waa sunanul arbaa euh, ñoom ñoo ko solo waaw ñoom ñoo ko solo dëgg-dëgg imaamu Tirmidhi nag moom moo leeral loolu mu jaar ci yoonu Sufyaan as-Sawri mu jëla ko ci Abi Ishaq as-Sabi'i mu jëlee ko ci al-Musayyib ibn Rafi' mu jëlee ko ci Anbasat ibn Abi Sufyan ak Umm Habiba léegi nag euh, léegi kaay euh, nañ jël riwaay imaamu bi nga xam ne moo leeral affaire bi sinon bii moom bu dee bii dese naa duggul ci détails yi te même hadis bi la al imaamu Tirmidhi rahimahullah mu ngi ko indi abwaabu salaati an rasuulillahi sallallahu alayhi man salla fi yawmin wa laylatin thintay asharata min as-sunnah mu ne haddathana Mahmoud ibn Ghaylan mu jële ci sëriñam Mahmoud ibn Ghaylan al-Adawiyu Abu Ahmad rahimahullah al-Baghdadiyu rahmatullahi alayhi qaala mu ne haddathana Mu'ammal dañ koy gàttal mu jële ci Mu'ammal ibn Isma'il al-Qurashiyu al-Adawiyu Abu Abdirrahman rahmatullahi alayhi qaala haddathana Sufyan ath-Thawri mooy lañu wax léegi ibn Sa'id Sufyan ibn Sa'id ibn Masruq ath-Thawri Abu Abdillah al-Kufiyu radiyallahu ta'ala anil jami' an Abi Ishaq di Amr ibn Abdillah ibn Ubayd Abu Ishaq as-Sabi'i al-Kufi rahmatullahi alayhi an al-Musayyib an al-Musayyib Musayyib kullu Musayyibin fabil-fathi siwa Abu Sa'id <laughs> al-Musayyib ibn Rafi' gis nañ ko fan al-Musayyib ibn Rafi' al-Asadi al-Kahili al-A'ma al-Kufi rahmatullahi alayhi an Anbasa ibn Abi Sufyan moom moo ko jëlee ci Anbasa ibn Abi Sufyan gis nañ ko sànq an Ummi Habiba gis a ko sànq radiyallahu anha annahaa qaalat qaala rasuulullah sallallahu alayhi wa sallam man sallaa fii yawmin wa laylatin ithnatay asharata rak'a buniya lahu baytun fil mu ne leen saa sallam na ku julli douze rakka dees na ko tabaxal kër ci àjjana arba'an léegi nag mu leeral gis nga arba'an qabla dhuhri léegi jàppal rak tarkiis yaa vay sa way la wax fee mu lëmu fukk ak ñaari rakka yi ñooy lan mu ne la kaay arbaan qabla dhuhri mooy ñeenti rakka la laata ñuy julli tisbaar sa xool dëkk ci war a kaatay ni ba'dahuma léegi ak ñaari rakka ginnaaw bi nga jullee salaatu zuhri léegi ñaata nga am six waaw quatre avant deux après ñeent laata ngay julli tisbaar ñaar ginnaaw bi nga ko jullee ba pare waaw kon juróom ñaar ngoog war a kaatay ni ba'dal maghribi mooy fii gisoo boo seetloo zuhru la commencé waaw xam nga lu tax joru <laughs> moom lay Seydina Jibril yeneen saa sam moom la ko njëkk laylatul isra ginnaaw moom la ko njëkk jiite alhamdulillah léegi kon léegi nag mu sute tàkkusaan amul fii tàkkusaan kenn tudd waaw zuhru kat avant ginnaaw bi ñu ko jullee ba pare ñaar ñeenti rakk laata ngay julli ta ñaari rakk ginnaaw bi ñu ko jullee mu ne warakaatay ni baadaha kon warakaatay ni baadal maghrib bi kon am nañ siis foofu ñeent laata takkusaan naa laata tisbaar ñaar après warakaatay ni baadal maghrib bi ñaari rakk ginnaaw bi nga jullee gée ba ati timis ba pare boo ko ci yokkee muy huit waaw muy juróom ñi ñett non waaw juróom ñett mu ne warakaatay ni baadal isha tamit après la boo seetloo maghrib ak isha ñoom après la bu dee zuhru après la ak ak avant ak après la mooy laata ak après bu dee nag li nga xamante ne nii mooy maghrib après la mooy di nga jullee timis ba pare nga teg ci ñaari rakk war akaa tay ni ba'dal isha ba nga jullee gée ba pare nga teg ci ñaari rakk mu ne war akaa tay ni qabla salaatil fajri hmm, salaatil ghada man ñaari rakke laata ngay julli julli fajar mooy farat ji voilà mooy lii mooy ñaari rakkaay fajar yooyu nga xam ne ngëneel yi ci yoneen saa salaam wax rëy na boobu lay wax mais waxul salaatul fajri fii mooy mooy mooy avant boobu nga julli ñaari rakka tegaat ci ñaari yooyu après jooro julli naan julli suba farata bi déedéet <laughs> bu ko dee gënoon de non mooy farata bi la lay wax loolu faut pas euh, juum te li koy indi mooy tout le temps bëgg a def différence entre salaatul fajr ak salaatul subhi dëgg la léeg-léeg ñu jublu salaatul fajr jublu ci naafile bi mais bu farata bi di salaatul subhi ci boppam dañ koy woowe sharia da koy woowe ash-shari'u salaatul fajri walla wala rakaatay fajri loolu na leer waaye fii kon lim lu bëgg wax e, lu leer la hmm? e, kon mu ngi noonee lii bu leeree hmm? kon douze yi leerul ni yo nañu jëlaat quatre rakka laata zuhru laata tisbaar ñaari rakka ginnaawam muy juróom ñaar ñaari rakka ginnaaw bi nga jullee timis ñaari rakka ginnaaw bi nga jullee gée ñaari rakka bi nga jullee muy juróom ñaari rakka ginnaaw bi nga jullee gée muy fukk ñaari rakkaay fajar yi laata ngay julli julli farata ji muy fukk ñaar fii la ko leerale riwaay bi da koo leeral sauf que euh, lii nii euh, imaamu Nasaa'i indi na riwaay comme bu imaam Muslim bi wax naa la moom bu imaam al-Tirmidhi bi leeral ko wax naa la dix kii la ci de mille euh, quatre-vingt mille kii nu mu la commencé moom mille quatre-vingt ba mille li nga xam ne mooy dix loolu lépp ay riwaayaat la yu mu indi indi na boo xam ne bu mel ni bu imaamu Tirmidhi bi rahmatullah leeral affaire waaye indi na boo xam ne eh, foofu da cee yokku ne ñaari rakka wa rak'atayni hmm, qabla al-'asri waaw au lieu de rak'atayni ba'da al-'isha mooy moom ñaari rakka après isha yi da koo dindi ci riwaaya boobu mu nekk place u eh, asr bi nga xam ne kenn tudd ko fii ci riwaay imaam bi nga xam ne imaamu Nasaa'i tamit solo na ko imaamu Tirmidhi moom lañ la wax léegi foofu loolu la waaye imaamu kii an-Nasaa'i dafa junj ne loolu wérul voilà loolu noonu wérul waaw kon li feeñ mooy kon riwaay bi mooy bi nga xam ne moom la ñu jàpp mooy bi imaamu Tirmidhi bi moo ko leeral kon rawaatib yi douze yi ci ci ci ci ci bu jóge ci yaay Ummu Habiba laa lay wax <laughs> voilà <laughs> waaw foo ko mu leer parce que am na yeneen saxaaba yu ñëw comme Ibnu Umar radiyallahu anhu léegi kon mooy dangay am ñeenti rakka laata tisbaar ñaari rakka après tisbaar ñaari rakka laata ngay julli timis euh, non après bi nga jullee timis ñaari rakk ginnaaw bi nga jullee gee ak ñaari rakka muy ñaari rakkaay fajar yi laata ngay julli farata bi kon loolu mooy nii la ko leerale foofu ci riwaaya imam at bi rahmatullahi alayhi nako noon al imam an-Nasa'i leen ci riwaaya yi moo indi léegi nag ginnaaw gi nga xamante ni nii lii am na mooy kon gis nañu imam bu ne ne leeral fii dëgg la wax nañu douze yi waaye kon gis nañ euh, douze yi yaay Ummu Habiba en tout cas lu jóge ci moom douze yooyu ni mu ko leerale ci riwaaya al imam at-Tirmidhi rahmatullahi alayhi léegi mu des kon lii imaam leeral la fadlu sunani rawaatib léegi ngëneelam lëkkaale ma bunt bi ngëneel gi mooy li yoneen saa sana wax ne képp koo xamante ne nii bés bu nekk dangaa sàmmoonte gi lan mooy xew yow dañ lay yàlla mi moo lay tabaxal pale biir àjjana loolu du ngëneel sawaay borom bi def yitte bi defaral la pale amal la yitte yow yow jaam bi def loole loolu du ngëneel sa waay billahi ngëneel <laughs> bu rëy boobu kon baa ko fadli sunani raatiba di wane kon yooyu sax ci waay sa waay <laughs> boo foogoo ne àjjana moom ci nelaw ak def lu la neex nga koy ame du dëgg ah ah non non non waaw waaw lii te jafewul jafewul boo demee ba miin ko affaire bi day dem sax yow day day bokk ci yow Allahu akbar léegi nag kon gis nañ leeral bi wax na douze ngëneel gi wax na te li ki ki sàmmonte lii da ciy amee dañ ko ciy tabaxal kër àjjana euh, léegi nag te fii wax na li nga xamante ne nii mooy douze yi mooy li gën a bari dinañ ko gis dinañ ci ñëw loolu leeral na ko te ñëwagul ci li gën a suufeek yooyu léegi nag boroom xam-xam yi rahmatullah alayhim laata ñuy gis yeneen jàngat yi dañuy wax ci euh, lan mooy xikma bi nekk ci ñu daldi di teg nawaafil yi mooy yii nii di sunanu rawaatib yi waaw akbar waaw akbar kon eh, loolu lan mooy xikma bi ñu ne bokk na ci xikma bi hmm? mooy lii mooy ne nawaafil yooyu borom bi da ko yoonal jaarale ko ci njàngaleem yeneen tam alayhi salaatu wassalaam toftale ko soit mu nekk ci kanamu farata yi wala ci seen ginnaaw ngir yëkkati darajaay jaam bi waaye effacé ci ay ñaaw téefam ba pare nag naqaloo ci banu say saytaane ci ban mooy saytaane day mer waaw gisoo ba muy wax ne ah, umira mooy nit ki saa bu sujóodee saytaane day mer waaw daw torox waaw di jooy naan umira ibnu adam waaw bis sujud fa sajada fa lahul janna man naan doomu aadama bi de digal nañ ko mu sujud mu sujud ñeel na ko àjjana kanta man digal nañ ma ma sujud ma bañ faliyan naar man sawara man la ñeel wal iyaazu billah kon naqal banam day mer waaw lool moo tax bu nit ki génn àddina jullit bi muy mobiliser tout ngir yàqal ko ndax xam na ne bés bu ko yàqalul fii mooy si fi nit waajur ci na te waxoon na borom bi gaa yi ñoom dinaa leen sànk la ughwiyannahum waat naa ne dinaa leen sànk borom bi nag ki mbaaxam fadlihi al-azim alayna mu yoonalal ñu yii di ay bonus ay nawaafil naafilatan laka waaw loo xam ne naafila ngir yow koo koy def sa bopp la te nit ki la muy defal boppam la yeneen saa sam doon wax naan nit ki buy julli boppam lay julli xanaa nag la moom di nga ci def yitte nag mu baax xanaa doo ko saboote bu dee xam nga borom bi ñu ne lii def da koo def ngir xikma yi waaw waaye tam euh, may nit ki bu dee ne ay farataam matut mu man koo remplacer mu man koo mottali lii comme ni nga xam ne loolu lañ waxoon bi ñuy tàmbali léegi xadis boobu ñoo xam ne gisoon nañu ko li Seydina Abu Hurayra doon wax ne yoneen saa sallam ko wax bu farata yi matul borom bi yawmal qiyaam mu ne seet leen ndax sama jaam bi am na ay tatawwu ay ay ay yeneen julli yoo xam ne moom ay ay coobarewu la woon kon nag lu ama am solo la quoi hmm? te tamit da bu yi nga ne da koy julli laata comme li al imaam ibn daqiq al aid rahimahullah wax ne yi nga xam ne nit ki da koy julli laata muy muy muy tàmbale mooy da koy branché ci julli waaw boo jullee ñeenti rakka laata farata bi di ñëw day tax nga sànni sa gannaaw lépp luy àddina waajal julli ci mag yi nga xam ne yaa ngi ci jëm waaw préparatif la waaw léegi boo paree nag ñi ñaar yi ñëw paree nga julli ñaar yooyu mooy bu dee am na loo xam ne lu ci rëq rëq-rëq borom bi defal ni ko ngir yawmal qiyam bu dee comme say mbir damul mu daal di koy mottali bu dee ne yëf yi matul borom bi daal di la koy mottali <laughs> waaw allahu akbar kon loolu lu am solo hmm? am na solo waaw kon moo tax euh, ëpp na di sàggane waaw kon loolu am na solo moom beneen masala mooy boroom xam-xam yi dañu wute ci sunanur rawaatibi waaw waaw sunanur rawaatibi yan la waaw wala masala yi ñu bàyyi ko ba jeexal kii hmm? eh, parce que dinañ gis li tax ma ne la moo tax imaamu Nawawi naan la bi gën a bari ak bi gën a suufe ak maliha wa aqaliha waaw kon parce que fii gis nañ douze mais dina am yeneen ñuy ñëw yoo xamante ne nii dinañ gis leneen wala nañ ko wax léegi rek buñ ñëwee ci hadith yi ci tegu euh, ñu ne waxoon nañ ko al imaam al qurtubi rahimahullah mu ne boroom xam-xam yi wute nañ waa léegi sax premièrement mais est-ce que farata yi dañoo am lu ñu naan sunna yoo xam ne dañ leen koo toftale dañ koo def ñu suwaa ñu jiitu leen wala ñu nekk ci ginnaaw wala ñu nekk seen gannaaw wala seen kanam loolu yoo xam ne dañ koo sunnaal sunna la wala boog amu ko mooy nit ki daal mooy xool lu ko neex mu julli ko waaw saa bu ko neexee mu julli lu ko neex waaw mu ne léegi bu ko defee mu ne loolu nag jumhurul ulama dañoo jël ci xadiis ya Ummu Habiba bi ne bañ a am waaw ak li nga xam ne solo nañ ko ci yonent bi alayhi salaam ci naafile yi nga xam ne da ko doon def ak Seydina jële ko ci si ñeneen saxaab Sayyidatu Aïsha Sayyidatu Sayyidina Ummu Abdallah ibn Umar radiyallahu anhuma ñu ne waaw farata yi am na ay sunna yoo xam ne dañoo takkaloo dañoo takkaloo moom loolu lu may waxu waa jumhur rahmatullah alayhi kanta mu ne wa Maalik mu ne kanta suñu sëriñ bi Maalik ñoom Maalik yi rahmatullah alayhi moom mu dem ci li gën siiw ci liñ jëli ci moom keneen waaye loolu amul waay laa raati ba fii daalika loolu amul loo xam ne ay sunna yu ñu toftale yoo xam ne dañ ciy saxoog yooyu te amul tamit wala tawqiita amul ñu naan waxtu yii wak yooyu lu dul rakkaay ñaari rakkaay fajar waaw waaw loolu daal euh, te nag waaye loolu buñ ko waxee nag euh, kenn terewul nit ki euh, wala yum na o man tatawwa bi ma yasha idan hmm, ida amina zalika mooy eh, bu dee ne wóolu na ne dina wu dina himayatan lil fara'id parce que mu ne imam Malik moom dana yooyu amul nit ki nañ ko bàyyi daal coobareem waaw lu mu man def lu mu manul baax ba mu des daal ñaari rakkaay fajar yooyu daal mooy raati bi yi nga xam ne teg nañ ko ci ay farata kantaa yeneen yi loolu mu jàpp ne loolu saxul mu ne suñu sëriñ bi loolu la jàpp que ne loolu mooy nit ki ndax lan ngir préserver farata yi ndax kenn nit ki boo ko tegee yee moom daa jàpp ne boo ko tegee yee mën naa nekk mbir yi dem ba biis ba mel ni farata yi ba pare mën na tax est-ce du am lu mu fel ci farata yi ngir préserver yooyee waaye nag terewuñ ko saabu bu manee rek moom mu xool lu neex mu julli ci jamono ju mu ko neex ak waa bu dee ne euh, julleen joon du ko yóbbu ci mu tàyyel léegi wala dina yokkat ci wala ñàkk a toppatoo farata yi waaw waaw <laughs> léegi nag mu ne kanta suñu mbokk yi eh, maliki yi ci iraqiyuna yi min ashaabina ñoom nag ñu dem ci sopp eh, ñaari rakka avant zuhr ak ñaar ak ak ak après eh, wa qabla al asri ak laata ñaari rakka laata tàkkusaan wa ba'da al maghrib ak ñaari rakka ginnaaw tàkkusaan voilà mais li gën a dëgër mooy wax waa jumhurul ulama rahmatullah alayhim waaw loolu mooy li gën a dëgër fuuf que ne loolu dafa sax waaw comme niñ ko gisee ci yaay Ummu Habiba wax ko sànq hadith Sayyidina Abdallah ibn Umar radiyallahu anhuma mu a ñëw naka noonu ñeneen ñi nga xamante ne nii mooy euh, Sayyidatu Aisha radiyallahu anha tamit jëlee nañ ko ci moom kon loolu euh, daa nekk loo xamante ne leer na ne yooy mbir la yoo xam ne yeneen saa salaam moo ko yoonal te tamit lu ñu teg la laata yenn yi laata farata yeeg après loolu mooy li gën a dëgër wallahu ta'ala a'lam léegi ginnaaw bi al imaamu Nawawi bi muy kii ci al al al euh, nu mu tudd euh, al minhaj dafa def lu am solo waaw alhamdulillah parce que la wax ne la kii la ko imaam Muslim bi mu commencé ndax dafa dajale lépp saraaleen d'un coup dafa indi euh, wax ju ama am solo buntu bi nag laata fadlu sunan baabu fadlu sunan raatiba qabla al fara qabla al faraa'id wa ba'dahunna wa bayaani adadihinna foofu la leeral xadiis yi ñëw boobu no Umar beeg yooyu foog naa xam nga ni ñuy def dañuy yem ci lii ngir bañ a tas ñu tas masala bi mooy bii ni ñëw ñu gis li imaamu Nawawi wax ci léegi gis nañ fii nee na douze buñ ñëwee xadiis ibnu Umar bi radiyallahu ta'ala anhu wa anhuma wa ardaahuma dinañ gis bosam voilà après foofu ñu gisaale li imaamu yi wax ci côté sunnatu rawaati bi foofu dina gën a leeral léegi li ci gën a tuuteeg li ci ëpp gis nañu douze yi voilà léegi ak tamit diggante bi ak yeneen yi i riyaa euh, hadis yuñ jële ci saxaaba yi yoo xam ne euh, dañuy gis ne bon est ce que doo jàpp ne affaire yi amul guute kon te loolu lépp amul guute comme moom ni mu koy leerale moom al imaam alxaafidu nawawi rahmatullah alayhi loolu nañ bàyyi kon ba bii di ñëw ñu daal di koy gis waaye leneen loo xam ne euh, moom la ñuy jàgg ci lii bala ñu ko jeexal mooy lii an basa euh, naka noon ni yaa ummu habiba xël ci wane euh, jottali njàngale yoneen saa salaam sayna am basa radiyallahu anhu rahimahullah bi nga xam ne ci lay génn àddina teewul nekk ci waa ji génn àddina di jàngale jàngale yoneen saa salaam ba pare kontaan ci xam ne lii mbir la moo xamante ne qad zafara bi voilà tonowu na ci ba mu ko diggee ci séeram bi di yaay ummu sa Habiba Ramla bint Abi Sufyan te tamit loolu tamit li imaamu yi wax ne euh, lii nga xam ne moom lañu wax ku nekk ne man lii ba ma ko déggee dañu ma di ko bàyyi muy musalsal googee mu ne loolu dañ ciy jàng que ne euh, euh, rafet na ci boroom xam-xam bi ki nga xam ne dañ koy roy yoo xamante ne nii muy wax wax ju mel nii nekkul da koy wax ngir tazkiya boppam wane boppam ne waa ban maa sell ne jëf jàngam ba ma yëgee ne lii tukkee ci saa salaam ba ni ma leen di waxee nii bàyyiwuma ko loolu dafa baax taalibe yi di ko dégg ci sëriñ bi waaw ñoom itam ñu def yitte def ni moom waaye nekkul ne affaire ponkal ponkalu la waa walla di wane ne moom moo du moroomu gaa yi déedéet waaw day bëgg ñi nga xamante ne nii mooy ñi koy dégg nan la loolu nekk yéeneem mooy roy ko ci loolee te xam ne mbir mi buñ ne ah lool moom yeneen saa salaam moo ko man moom <laughs> yeneen saa yooyu man na ko kantaa ñun moom waaw la <laughs> ah, dégg ñoo xam dañ ne man ba ma ko déggee ba léegi baw ko keneen ki wax loolu keneen ki wax loolu mooy baax dañ koy royante tamit taalibe di am lu muy niru ci sëriñam waaw dañu ñëw sëriñam mooy ñii ci nekk mais nga man ba ma déggee lii loolu mooy ah, sabaatu waaw déggu am dëggu tànk ci wàllu xam-xam ak yooyu nekk ci dëgër ci loolu tamit lu ama am solo la wallahu taala alam kon nag ci kaw noonu euh, ñu xamante ni nag ñoon génn àddina teewu la jàngale di ji génn àddina te tamit bu baax la loolu day wane ne vraiment lii kon augure la voilà te ñi nga xamante ne euh, laa euh, ñi nga xam dañu gëmoon yàlla amanu wa amilu saalihaat ñi nga xam ne dañuy dem Euh, falaa xawfun alayhim bokk ñoom wala hum yahzanun amul benn ragal amul lu ñuy njàq voilà mooy noonu la mbir yi loolu la moo tax bi mu koy wax mu ngi nekk koo xam ne yatasaaru biha moom Anbasa euh, radiyallahu ta'ala rahimahullah mu nekk loo xam ne mu ngi ko koy wax waaye euh, ànd ceeku kontante waaw Allahu akbar waaw ànd ceeku kontante luy saalit yooyu déedéet waaw déedéet